nga l'islam ñu bàyyilul moo tax vraiment ku foog ne l'islam moom jullee ku woor kese lay wax mooy vraiment kooku kooku kooku kooku vraiment foog ne affaire société affaire vie ni ngay dunde l'islam gis nga ah gisoon nañ ahkaamul mawlud ñu ngi nii nekk gisoon nañ affaire néew mais ñu ngi nii nekk ki nga xam ne sangu sang yi sallallahu alayhi wa mi jàngale affaire yi gis nga ah même mooy ne l'islam bàyyiwul jaam bi na mu du ba muy juddu laata muy juddu sax laata waaw waaw id fa eh, eh, fa kii eh, tunkaxul mar'a li arba'a yonent mi alei satu salaam waxoon constat bi mu defoon gis naa ne da jigéen ñi dañ leen di takk ci ñe ndax ñeenti mbir li jamaaliha ndax taar ba li hasabiha ndax fi mu ak tamit li maaliha kiiwam ak li diin eh, alalam ak li diini ah, ak alalam ak diineem mu ne fa far bi zaati diini taribat yadaa kon loolu mooy avant ngay am doom la la ko waxoon la la waxoon nga la la topp ngir nga seet ki am diine yow jigéen gi nga seet ku am góor bu am diine paaku kuy solu jëngal kese di bonde ñu naan moom moom playboy la déedéet dangay seet koo xam ne am nay am nay teggin am na diine yow itam góor ki boo fi nee di xool jigéen gu mees ya gudd rek wala karaw ga liis na walla xoolam neex na la kese walla taaram kese boo ci duggee taar ba mooy dëgg nga miis ko nga nga nga daal di koy nga daal mooy mbir mi dal dootu la sax rafetaay ba daanaka dootu ko gis te moom itam dootu la ko wan parce que yow moom jot ngaa kii léegi waa mbedd mee ci des mu continuer comme nam la amee woon rek wal iyaadu billah kon mais fa far bi zaati diin tànnal yonent ma lay saar saar ne ki boo ki ndaw si am diine yawi ndaw si ki am góor gu am diine comme ni sayyidatu Xadiija radiyallahu anha wa ardaaha tànne woon ki nga xam ne nag mooy sangu-sang yi alayhi salaatu wassalaam ngir mu nekk boroom kër waaw mooy kon avant laata muy judd nga judd mu wax nii ngeen koy defal tax ni ko utal ko tur ah? defal ko lii dindil ko ima eh, al ada dindil ko amitu anul ada karawam ngeen daal di koy kii bu ngeen ko watee ngeen peser ko daal di koy saraxe ci wàllu or ainsi suite mu topp la nan lañ koy yaree dee leen digal xale yi ñuy julli ak gii di leen ko miiral ah mooy loolu lépp mu topp topp la ba ni ngay dugge sa bàmmeel ban façon bàmmeel sax l'islam bàyyiwul ban façon nga ñëw rek gas noonu rek sànni noonu mu jeex non tuutee xam-xam lépp wallahi diine jooju bawul dara moo tax Seydina euh, Salman al-Farisi ah moo tax boo ko juif ba naan mais seen yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom moom leen jàngal hatta boo demee toilette bi ngay def sax mu ne ajal waaw même boo demee ci wanag bi na ngay def sax jàngal na ko waaw akbar ah voilà bàyyiwuñ dara moom kay ñàkk xama fi ne ak ñàkk gëstu ak ñàkk jox yitte diine ji ak xam-xam mais sinon amul sa di sa dund gi looy def lu dul wax na la noo koy defe ak nan nga koy defe boo bëggee am ngërëmu borom bi sa liggéey bi ngay def sa xëy mi ngay def boo xëyee naan yooyu yooyu yépp l'islam tëralal na la nga koy defe waaw waaw inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba nga jóg di uti métier looy dunde mu ne la ah déglul xadiisu an Nu'man ibn Bashir radiyallahu taala anhuma ah, bi kat sallallahu alayhi wa sallam la yaqbalu illa tayyiba waaw buur ko teey du nangu lu dul teey ay tudde wa zakara rajula ash'asa axbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu xaram wa malbasuhu xaram wa ghudiya bil xaram fa anna yustajaabu li daalik ah waaw c'est ça waaw nit koo xam ne poussière tax ñu nangu ñaan yépp réunir ci moom mu tàllal loxoom poussière na pënd na nekk koo xam ne kat mu waaw te buur yàlla moo ne yu yujibul mutarra ida daa wa yakshifu suu ana kan am man yujibul mutarra am man voilà ana kan mooy ki nga xam ne yu jiibu mooy mooy dégg ñaan tey tey tey tey wuyu almutarra dem ba sës ba xam ne amatul lenn yaakaaratul kenn ak lenn mu jublu ci boroom kan mooy nangul kooku noonu di ko diis ay soxlaam di ko diis ay soxlaam yi nga xam ne xam na ne buur yàlla kese ko ci manal dara kan moo koy nangul mooy buur yàlla pourtant waa ji respecté yooyu yépp daal na koy Euh, lan daal na koy réunir sauf que wa mat'amuhu haram waaye ba pare nekk ci voyage yu tiiru safar nga xam ne yu yépp day tax bokk na ci nga xam ne buur yàlla da ciy nangu ñaan ba pare mu yëgati loxo yi bokk na ci tamit ba pare di tudd turu borom bi nga xam ne ñenn ñi nee nañ sax mooy al ismullahi al adam bi ah mooy ar waaw ar waaw borom bi kiy yare kiy tett nit ñi ki leen di jaarloo ay étape ñuy màgg di dem waaw qul a'udhu bi rabbin nas ar rabb mu naan yaa rabb waaye nag buur yàlla nangulu ko lu tax wa mat'amuhu xaraam ndax li muy lekk dafa xaraam kon yow muy liggéey du n'importe ku liggéey en tant que jullit nga mën a def bépp liggéey boo xam ne dafa am lu xaraam nga fay jaay man da bu dee ne lu xaraam ngay liggéey man waaw moo tax waxu caaxaan bi naan bon liggéey moo gën yalwaan ma ne liggéey xaraam yalwaan a ko gën est-ce que yalwaan dafa xaraam yalwaan xaraamul yalwaan xaraamul ci kooku waaw ki mu daganul mooy ki nga xam ne li li di sew sawi waaw ki nga xam ne am na kattan mën a liggéey tamu jàppandi te defu ko nara dëkke laaj kooku la yonent bi alayhi salaatu salaam doon wax naan inna sadaqata la tahillu ah daganul ci ku mel noonu waaye bu dee ku mel noonu noon la mel mais amul lu mu liggéey loo bëgg mu def mu sàcc du du laaj wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira waaw miskin dafa nekk rek koo xam ne moom yaramam amul amul dara amul amul kàttan man na am kàttan mais dafa ñàkk ba pare il faut mu laaj bu doon ne lu ñuy ŋàññ la mos buur yàlla du ŋàññiloo hein mooy koo xam ne moom il faut mu laaj kook day laaj kantaa liggéey bu man di doon moo gën loolu waxoo dëgg ku la ko wax waxul dëgg bu dee liggéey boo xaraam jaay beer yalwaana ko gën waaw jaay beer jaay sàngara yalwaana ko gën waaw entretenir ab taverne fu nit ñi mandee ak ab baare yoru baar di jaay ay boissons alcoolisées mané yalwaan a ko gën ki toog ci bedd mi di yalwaan te lool kese la am ndax manu la def leneen amul leneen moo gën la muy am moo gën a dagan fopp yow li nga am yow buxaabakat bi pattaawkat bi nga xam ne sa dund yépp yaa ngi ko teg lool ngay amee parce que yow yaay le buxaabakat des stars comme ni ko caaxaankat yi waxe ah yaay seen njabarkat di leen wax li war a xew ak yooyu ñu ngi leen di seetal ñu lay fay ay cinq cent mille ay cachet de cinquante mille ak francs yooyu loolu ngay am ki ngay romb ci buntu euh, Patte wala buntu Colobane wala pompier yor sa 4 x di ko sa saxaar si di dugal ay deuxième vroom nga yàq poumon yi kooku lool mooy am moo gën a dagan sa 4 x boobu ngay yor waaw parce que kullu hadha malun haram kon wa mat'amuhu xaraam li muy lekk xaraam wa malbasuhu li muy sol parce que li muy sol jëlewu ko fenn lu dul ci liggéeyam bii te dafa xaraam wa malbasuhu xaraam wa ghuziya bil xaraam li muy dunda yépp ak li yaramam wi nes nes bu ko ñeex ah. te yonent ma lay saab saab waxoon na kullu lahmin nabata bi xaraam fanaaru awlaa bihi bépp der bépp yaram boo xam ne la ko nes nesal la ko màggal lu xaraam la yaram woowu safara moo la gën a yey léegi nan nga mën a tëkkalee lool ak koo xam ne moom manula def leneen lu dul mu laaj ah voilà moo tax loolu kooku mu def yooyu yépp suñu yonentu Yàlla saa saa ne fa am naa yustajabu li daal mais kooku nan la ko buur yàlla di nangule mooy gis nga l'islam mu la topp bàyyi lu la dara boo foogee ne am na lu mu bàyyi ngay jëli ay assurance ak yooyu l'islam wax na la est-ce que war na koo jëlam déetaan ah? waaw ay touriste ak ay kii ak kii lu tëb nga ut naar assurance sama téléphone assurance loolu lépp l'islam wax na ko waaw ñun nag dañoo tàmm lu ñu wax ñu ne booy wax ñu ne mais loolu l'islam wax na ko na ne yow waroo woon a wax loolu dangaa war a dem laaj ñi xam ba pare tabul gis ku taxaw di wax ku ne nga jàpp ne kii li muy wax kii àgg na qualifié na walaysa kullu ma tara mudawwara ka'kan li sëñ bi wax bul foog ne lépp loo gis muy roolu nekk am mbiskit la waaye bul gis loo gis muy xoy-xoy ci asamaan si wu ne dafa nekk leer badr ja weer woo xamante ne nii dina dina ci nit loo kiy dox ci guddi gi waaw déedéet du luy xoyam xoyam yu lu nekk ab lim ab lumière la ab làmp la déedéet sinon dinañ la yàgga nax surtout jamono jii nga xam ne camoufler l'art du camouflage l'art du non sérieux moo fi xew waaw mooy nëbbatoo nit ñu bu dee koo xam ne fi sëriñ lay woote day nëbbatoo nit ñu baax ñi ni ñuy waxe alors que boo moywul wa huwa kal qirbi la da rahmaani waaw boo moywul dafa mel ni golo fa buur yàlla mooy ne kii benn cër amu ko fa te yàqkat bu mag la xam nga golo ni muy def ci ci tool yi looloo gën a seddaan ah. gaa yi yor ay côté ñoojoor suñu mbokk yu séeréer si ay ñoojoor ay Fimela côté yooyu gaa yi yor ay tool noonu xam nañ ci dara ni golo yi ñuy yàq seen tool yi moo tax ay xaj lu nekk lañ fay def ak ay simulation ngi mooy gis nga noonu moo tax seen bi naan wa huwa kal qirdi la rahmaan mooy non seulement lu euh, rek image golo noonu golo golo mooy golo moom golo golo nekk golo loolu xas mais nit ki suñu boroom teral nga ñëw ba yor jikkoy golo loolu mooy ak xas mooy mën a yàq golo gi ab tool lay yàq mais kii xam nga lu muy yàq mooy ay nit ñu bari la sànk waaw jikkoy golo yor ci yàq yàq kese waaw moo tax affaire bi nit ñi nañu jàngiwaat suñu diine laaj ko ñu xam fas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi borom bi jox xam-xamu alquran ñi mu jox xam-xamu hadith ñi mu jox xam-xamu fiqh xam-xam bii fi yonent ma lay saa saam tegoon laaj leen ñooñu bu dee xamu ngeen waaye doo ñëw di tell tell yi def bu ñu waxee nga naan est ce que lii amoon na bu ñu la ca fekkee ba pare ngay ut caaxaankat buñ ne ustaas la ngir mu daganal la ko ak lum siiw siiw ak ku ko jur ni mu man di tudd kon yooyu ay caaxaan la gis nga mooy lislaam bàyyiwul dara xatta bàmmeel yi sax nan ban façon bàmmeel lañ lay defal même loolu ban moo ci gën loolu dala yonent mi alei satu salaam jàngal na ko jàngal nañu ko moo tax mu ne allahdu lana wa shaqu li ghayrina